أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati maryam alayha salaatu wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa yaxyaa xudil kitaaba biquwwatin wa aataynaahu alxukma sabiyya suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy fukk bee ñaar mu ne yaa yaxya ginnaaw kon bi nga xamante ne nii kon ci la juddu moom seydinaa yaxya alayhi salaam mu ne ko yaa yaxya yee yow yaxya alayhi salaam xudil kitaaba bi quwwa jëlal téere bi bi quwwa ci doole mooy jàpp ko ak fulla jàpp ko wu dëgër te li nga xam ne moo ci ne te takk ko wattu ko te di ko doxe am ñu ne téere boobu mooy tawra bi nga xam ne moom la suñu boroom tabaaraka wa taala wàcce woon ci seydina muusa ibni imran alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne daanaka yonent yu bari yu ñëw ci ginnaawam ci waa banu Israayil alayhi salaatu wassalaam ci moom lañ doon àttewoo comme ni mu koy leerale ci laa ci saar yi ñëw ñu ne kon téere boobu lay wax am ñeneen ñu ne mooy téere yépp rek yu borom bi tabaaraka wa taala masa wàcce ci kaw suuf na ko tée moom la waxe rek ne téere mooy lim ndax benn la ci borom bi la tukkee mu ne ko xudil kitaaba jàppaleel téere bi bi xuwatin ci force ci kàttan téye ko te xam li ci nekk fexe ko du ko doxe te nga bañ koo caaxaane bañ koo fawee wa naa te dëgg-dëgg moom jox nañ ko moom moomala di Yahya alayhi salaam alxukma xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xam buy tukkee ci man mooy xam-xamu risaal nekk yonent defal na ko sabiya fekk moom gone la woon loolu nag ban at la boroom xam-xam yi dañ cee wuute ñii ne sept ans naan ñetti at waaye wallahu taala alam boroom bi moo gën a xam dëgg-dëgg daal li mu wax daal mooy bi muy nekk ndaw daal ci la ko def yonent ci la ko joxe li nga xamante ne ni mooy xam-xam boo bële atte ak xam-xam bi nga xam ne ci lay man a taqalee li nga xamante ne mooy dëgg ak caaxaan mu ne wax waxanaanan nga léegi mu ngi wax moom moo mële di seydinaa Yaxya ibn Zakariya alayhim assalaatu wassalaam ay meloom mu ne waxanaanan ku lool noonu nag daldi daldi nekk koo xam ne ku ñeewante min la dun naa tukkee ci ñun wa nekk koo xamante ne nii mooy léppam moom da ci doon fóotlu di di lépp rek loo xamante ne nii lu du noonu la deñ na ci ba set ci wecc waaye tamit noonu la meloon nga xam ne suñu boroom wa zakatan am ci yenn boroom xam-xam yi ne moom moom Seydina Yaxya maa ko def sarax loo xamante ne defal ko ko baayam ak yaayam alayhimu salaatu wassalaam mu nekk loo xamante ne man maa leen ko baaxe daldi leen koy def moom mooma la di Seydina Yaxya waaye gis nga xanaanan googu yërmande googu mu amoon fees dell ngir li nga xamante ne nii moom la ko boroom di defaloon ngir ay ñoñam waaye ngir mbindeef yi moom la nekkoon de képp koo xam ne ku ko jege la walla ku ko dégg rek di nga gis li nga xamante ne mooy yërmandeem gu yaatu goo gële ak lewetam nga nga xam ne moom la ko borom bi defaloon waaye nag moom moom moole wa zakatan kon liñ la ci wax loolu le mu nekk koo xamante ne nii moom ak laablu la de mooy koo xam ne wala wa zakatan mooy ak yokku mooy borom bi daf koo def mu nekk ak yokk moom nga xamante ne nii moom lépp yiw rek borom bi daf ko ko yokkal wa kaanata moom nekkoon na seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam taqiyaa ku ragaloon boroomam la tabaaraka wa wa barram bi waaliday aka baaxoon aka moo baaxoon ci ay waajurum ay waay kii moo rafetaloon jëme ci waajuram waaye walam yakun te nekkul woon jabbaaran asiya nekkul woon koo xamante ne nii moom mooy bu xale yooyu yaree di ko yooyu nga xamante ne nii buñ nekkeek seen kii seen waajur yi di rëy rëylu nga xamante ne nii dañoo mujj sax ba seen waajur yi leen ragal rawatina bu dee ne seen waajur yi dañoo mage nekk ay paa ak ay mère yoo xam ne mënatuñ lu bari ñu am doom joo xam ne moom genre genre genre dictateur lay doon rek nekk ci kër gi di def lu ko neex te ñoo moom comme que magee nañ mënaluñ ko dara mu ne di terroriser di leen sonalaka lu nekk di ko def mu ne moom melul woon noonu de mooy nekkul woon ku doon rëy rëylu buñ waxee gaa yi sànni loxo naan waa yow paa bi daa dépassé quoi moom xamatul li xew yi mu ñuy wax nii dafa dépassé mu ne moom melul woon noonu la de wakaanate nekkoon na moom ma de mu ne kon wanamtaku nekkul woon de moom Seydina Yahya walam yakun jabbaaran asiya te newul woon koo xam ne mooy kotu yàlla la woon may kotu ndigalu borom bi tabaraka wa taala ak waajuram woowu nga xamante ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko yónni woon muy seydina zakariya alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne wa salaamun alayhi jàmm de ànd naak moom defal naa ko jàmm joo xamante ne nii ci kawam laa ko defaloon yow ma wulida bés bi nga xamante ne nii ci la juddu ay way jàmm àndoon ak moom de wa yow yamut ak bés ba nga xamante ne nii ca la doon génn moom àddina moom Seydina Zakari moom Seydina Yahya suñu boroom muccal na ko defal ko jàmm te tamit mu nekk koo xamante ni nii mooy ne ci yiw kese la doon ne ba mu juddoo waaye bés ba muy faatu wa yawma yub'athu hayya suñu boroom defalaat na ko loolu lépp bés bi nga xamante ni nii ci la koy yebal daal di koy dekkal mu daal di dund waxoon nañ la ci jotaay weesu ko ne sax moom mooy ren di dee ni nga xamante ni moom lañuy ñuy daw mu ne ko nag foofu la nettali boobu yem muy sa diggante nettali Seydina Zakariya ak doom ji Seydina Yahya alayhim assalaatu wassalaam suñu boroom tabaaraka wa taala muy wax laayaat fukk bi ak juróom benn mu ne wadkur fil kitaabi Maryam mu ne wadkur tuddal yow Seydina Muhammad fàttalekul te tuddal fil kitaabi ji téere bii di alquran maryama ndaw doon wax sayyidatuna maryam alayhi salaatu wassalaam idin tabadat ba nga xam ne ci la beru min ahliha ay ñoñam mooy ñi nga xamante ne ñoom la dëkkaloon foofale ca Jérusalem mu daal di daal di berul ñi nga xam ne mooy beru mbumbaayéeg xumbaayeeg ak nit ñi daal di beru makaanan jàpp jàpp nag fi nga xamante ne mooy bërëb ba nga xam ne fa la ne woon sharqiya boo xamante ne nii mooy euh, euh, penku la féete mooy ci est bi ci côté foofale ca Jérusalem foofu la jàppoon benn foo xamante ne nii ca penku la féete moom fa la nekkoon nag daal di fay wéet moom kese di jaamu boroomam fattaxadat mu daal di jàpp lii nag mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la Seydina Zakaria génn àddina parce que moom kër Seydina Zakaria la newoon comme ni nga xamante ne noonu la ko leerale borom bi leerale alayhi salaam ci ci ci saar bi nga xam ne moom la dëppe baayam di suratu ali imran waa kër waa kër imran ñooñu noonu mooy foofu saar boobu suñu borom leeral na fa kene Seydina Zakariya moo ko doon yar moo ko doon toppatoo ba ci ñoom duggee gis xéewal yu bees ay lekk yoo xam ne amul ci saison bi ba mu laat ko ci la ñaane woon doom jii sax muy Yaxya ba suñu borom may ko ko kon nag lii après la woon fekk Seydina Zakariya alayhi salaatu wassalaam suñu borom moom na ko daal dina koy jël fa moom mu ne nag kon no ca la après nag ca la nekkoon beru nag ñépp nag ngir di jaamu boroomam tabaraka wa taala fattaxadat mu jàppe min duunihim wóllif ay ñoñam mooy xijaaba loo xam ne kiiraay la goo xam ne mooy dox seen digganteek ñoom waxoon nañ la moom boo gisee jigéen ñi fi suñu boroom di tagg ñépp ci al ci àllaaxira mu ci àddina ci ci al ci fii nii ci alquran nekkul ñoo xam ne leneen la leen di wax lu dul dañoo takkoon seen sër takkoon ba kenn mënula bànneexu ci ñoom du ci kàddu du ci seen yaram du ci dara ñooñu noonu la leen tagge waaw wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha comme nañu ko gise woon kon nag mbir maa ngi noonu te loolu rek la wax ci sayyidatuna Asiya muy imraata Firawna moo mëne te tamit loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam ca xadiis bañ la waxoon te nga xamante ne même am na wax ci sayyidatu Fatima sayyidatu nisaa'il alamin sangu ñi nga xamante ni mooy jigéenu àddina bi kon nag mbir maa ngi noonu mooy mbir mi ca lañ la doon waxe naan kenn taggawu leen parce que dañ doon joñali ganaar seeni jëkkër kese wala loolu ñu naan aywa moom daal moom wax dëgg yàlla moom moom moom moom liggéeyam nday añu doom xaw ma loolu moom de toute façon loolu mooy ci côté ndaw nday ji li mu koy liggéey mooy ci boppam mu fexe lii fi borom bi teg mu daal di ciy ne ci noonu li lay doon de kon nag mu ne moom sayyidatu Maryam yi alayhi salaatu wassalaam mu ne nag léegi fa fattaxadat kon mu jàpp min duunihim wëllif mooy waa ñoñam waa waa waa Jérusalem ak waa dëkk ba xijaaban la nga xamante ne ab kiiraay la digganteem ak moom ba duñu ko gis di gis dara lu ñuy xemmeem ci moom wala wala di dégg dara ci moom fa arsalna ilayha foo fële nag bërëb boo bële mu ne woon daal di fay toog di fa jaamu boroomam tabaraka wa taala di fa ne foofu daa ko yónni ruuxanaa suñu ruux ga fii nag boroom xam-xam yi li Seydina Jibril ndax moom ci ruux dañoo bari xam nga ruux yi alquran di wax dañoo bari ah bu kenn jàpp ne ruux moom buñ ko waxee rek dara kese lay tekki loolu leeraloon nañ ko ci lu njëkk walillahi alhamdu wal minna waaye fii lépp ci borom xam-xam yi mooy am na wuute nag mooy bu ma leen li ëpp lool la ñu wax mooy am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne noo ruux boobu mooy ne mooy ruux bi ñu yónni yónni woon ci Seydina Isa rek bi ko waroon am wax lool la daal ne Seydina salaam nee na ma yebal ko fa moom fa tamathala laha basharan samiyya mu daal di yor li nga xam ne jël form koo xamante ne góor boo xam ne bu dëgër la boo xamante ne nii bu nekk en forme ba nekk daal di mat ci ak mbindëg xaalat bi nga xamante ne nii ci la ko gis moom sayyidatu Maryam mu ñëw foofu nga xam ne moom kese fay nekk xaalat mu ne ko inni man mii de di Maryam alayhi salaatu wassalaam a'uudu birrahmaani mink man de maa ngi daw di làqu ci gannaaw borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande ci yow mii maa ngi muslu ci bopp maa ngi daw ci borom bi di muslu ci yow di daal di ñaan mu musal ci yow in kunta taqiya neem nekk nga koo xam ne ku gëm nga mooy ku gëm nga te ragal yàlla lii ma wax war naa tax nga war maa sori am na nag ci boroom xam-xam yi ñuy <laughs> jële ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu léegi nag loolu est-ce wér na jooju jotuma koo seetlu mooy ne est-ce que waaw taqiyaam yi kën a benn waay la woon boo xamante ni nii ab kàccoor la woon boo xamante ni nii bu ñu xamoon la léegi nag yéegi nag mu naan maa ngi muslu ci yow bu dee yow yaay taqi mi nga xam ne ak mbonam mooy nekk fi di siifaateeg yooyu xam nañ ko ko fii ci dëkk bi wallahu ta'ala alam waaye daal li gën kii dañ ne mooy in kunta taqiya ndéem ragal nga yàlla mooy sa ragal yàlla googu daal di lay xëccaat bi nga déggee ma daal di daw ci boroom boobu nag di muslu ci yow qaala ruux boobu ne ko muy seydinaa jibril alayhi salaam bi ëpp li ñu wax innama dëgg-dëgg ana man mi rasuulu rabbika sa ndaw rabbiki sa ndaw boroom laa